ali léegi nag ñu dal ci xadis bi nga xam ne mooy bi mujj al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu taala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunfidhu ma umira bihi fa yu'tihi kaamilan muwaffiran tayyibatan bihi nafsuhu fa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqayn muttafaqun alayhi wa fii riwaaya alladhi yu'ti maa umira bihi wa dabatu al-mutasaddiqayn bi fathil qaaf ma'a kasrin nuun ma'a tasniya wa aksihi ala al-jamii' wa kilaahumaa sahiih kon xadis bi mooy bu mujj ci buntu bi la al imaamu di nga xamante ne mooy al al al al nawawi rahmatullahi alayhi daal indi fii kon xadis bi ni mooy xadis numéro cent quatre-vingt euh, fay fay ñu ngi avancé naa la yow bul bul bul bul inquiété wu <laughs> waaw kon mu ne wa an abi Muusa mu ngi koy jële ci abu Muusa al-Ash'ari euh, nan la tuddoon non fay nag tey moom moom moom moom moom moom moom tu ne te dérobes pas comme ça quoi <laughs> hein hein Abdallah ibn yow moom saa yi léegi ma bàyyi euh, on a dool tax lu tax nga bàyyi laa laaj mais euh, ça commence à faire peur quoi mu ne an abi Muusa mu ngi koy jële ci Abdullah ibn Qays rahmatu radiyallahu ta'ala an al-Ash'ari ah, ko joo woon Yaman ah radiyallahu ta'ala an an nabi mu jële ci ndawal yàlla di sallallahu alayhi wa sallama waaw moom Seydina Abdullah ibn Qays radiyallahu anhu mu ne annahu qaala an nabi muy jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala al-xaazinu al-muslimu mu ne al-xaazinu ki nga xamante ne nii mooy kii garde al ah, alxaasinu mooy ki nga xam ne dañ ko dañ koo wóolu ah, moo tax mu ne al muslimu al aminu xaasin xam nga magasin al al yooyu ah mooy lañuy ñuy denc waayu nga xam ne da nga koo wóolu dépositaire la al muslimu ba pare nekk jullit al aminu nekk ku wóor ndax ka dénk yooyu foog mu wóor ah, waaw fii mu ne bu wóorul moom des boo ko fi dénkee dara da lay trahir waaw moo tax it ñàkk wóor moom c'est pas quelque chose de bien quoi <laughs> waaw alxaasinu bu boobaa nag mooy al boo tax al aminu al muslim nga xam ne day wommatu ak ngir boromam mooy yow boo ko dénkee dara moom li muy seet du yow est-ce que yaa ngi fi présent di ko xool wala teg nga fi vidéo surveillance bu koy surveiller déedéet moom al muslimu dafa wommatul boromam ba xam ne na boromam in lam takun tara fa innahu yara boo newul di ko gis moom mu ngi lay gis waaw al aminu ba pare wóor <laughs> léegi nag bu nee al alxaasinu xam nga man nga jàpp ne ah man na nekk jullit man na nekk yéefir mu ne al muslimu bu boobaa kon yéefir bi joom génn na waaw ki wóor te ndax ki ne dafa wóor te nekkul jullit am na lu muy demee principe am yooyu bakkanam man na koo kii mu bàyyi ko ñaata yoon la fi ku yi humanisme ay nangam ak sàngam mais bu seen intérêt seen mais dañuy gëmm ci yenn yi naan droit de l'homme walla lii la war a demee dañuy gis pays ay dictateur lañ waa ji di rey nit ñi di tëj nit ñi di def nangam nii mais du ñu wax dara fekk daal man pétrolière ba ñu fa soxla pétrole ba ñu fay ngacc <laughs> ni sëriñu marché marché bi wax keroog <laughs> yéen kaw gi boolewul leen ci dara waaw Sénégal bi nga xam ne <laughs> tubaab bi day ñëw di ngacc <laughs> yol pétrole bi <laughs> gaz bi di ngacc waaw di yóbbu waa ji di ko jottalil moom ay wax na ba ñaq waaw ma ko masha Allah waaw gars yi noonu la ñu def dañuy ngacc de ngacc la ñuy def ngacc la bam set wecc dem yoon quant droit de l'homme yi ñuy wax tous les noms tous les hommes sont nes kaw ba égaux libre égaux waxi la voilà ak waa ji pourquoi voilà la liberté des kii yób yooyu respecté wu ko yoonam newu ci pourquoi parce que dafa am intérêt ci dëkk bi parce que c'est un pays stratégique te kii fi nekk il ga c'est la stabilité fekk mu stabilité day am ndax il tient la la le pays d'une main de fer waaw waaw moom téyewu ko sax d'une main de fer euh, bordée de velours de déedéet kii mais de fer weeru wayow loxo bu dëgër la ko jàpp di leen naq sa waay comme que ñoom ñu ngi mën a xëcc di ci am total di xëcc li ñuy xëcc di ñuy yor entreprise yu dëkk bi ñu ko yor jeex na moo tax kooku moom bokkul moo tax yonent ba sa alxaasinu al muslimu ci gëm yàlla parce que yéefee bi de toute façon kooku manula am li ñuy wax manula am yow parce gëmu ko ku gëmul yow mal am dara ah amilu min amal fa ja'alnaahu habaa'an mansuura borom bi nee na li ñu defoon fii ci kaw suuf muy lu baax tabax nañ hôpital yooyu mais gëmuñoon dara mais ci kaw suuf laa koy bàyyi te day yem. lañ defoon loolu lépp dama koy dajale yawmal qiyaam def ko poussière boo xam ne ngelaw li ñëw ëf ko waaw kon nag alxaazinul muslimu kon yéeféer bi génn na waaw amul yéene parce que amul yéene gëmul yàlla gëmul yooyu kon moom kooku mënula am li yonent sallallahu alayhi wasallam di léegi nag bu waxee ak amin ci képp koo xam ne waraate kat nga yow génn nga bokkoo de toute façon li muy wax fii amoo manoo ci am waaw yow manoo ci bokk trahir kat nga <laughs> manoo ci bokk waaw waraate kat kooku moom ay bàkkaar kese lay am waaw alladi muy leeral koog mooy ki nga xam ne yu yunafidu ma umira bi day exécuter day def rek li nga xam ne moom lañ ko dénk teg ko ci loxoom ne ko defal waaw du ci wàññi dara parce que bu ci wàññee dara ab trahir man la waaw bu ci wàññee dara ab trahir kat la waaw lii lañ la jox alhamdulilah en tant que ministre budgétaire la lii sa ministère bi tout tout entier kay garde budget léegi yooyu kay koy res ak yooyu ak yow bés bu ngeen ci luubalee dara yow trahir man la voilà yow moom bokkoo ci lii yonent ma saa saa yow président nga dañ nga fee fal ngir nga defar suñu réew mi jox la suñu alal ak yooyu bàyyee la mbir yi nga war koo diriger bés boo ci luubalee dara ja jaawale woo yaa ko tey jël gafagat réew mi pochetu réew mi euh, réew mi nga teg ko fee jël maalu gaalu ngandum valise sa bopp yow di ci rokkos alalu réew mi ci ay compte yu nekk offshore ca bitim wala ci yeneen paradis fiscaux yi yow xam nga ne xaa'in nga yow waaw wala di ci am ay ay ay privilèges yoo xam ne dara la bokkul ak sa mission ak dara waaw alalu réew mi kese ngay bànneexoo parce que t'es le président waaw kooku xam nga ne xaa'in nga yow léegi nag jàpp ko ci noonu ministre député koo xam ne yow association bi yow lañ dénk kees geeg yooyu yëpp walla yow fii ci koñ bi maire yi yow lañ jox seen kees geeg yu mel noonu yow de toute façon yaa ko ak yi ñu war a soxla yi nga xam dañ koo war a dimbali wanteeg yooyu yow caisse de solidarité bi yaa ko yor yooyu yëpp xis ala zalik yooyu yëpp boo ci wàññee dara yow xaa in na wala xaa ina bu dee jigéen nga trahir wu mën nga laa wax waaw trahir kat nga kon nag yeneen tubaab saa saa ki nga xam ne dañ koy wóolu di ko jox muy garder al mu nekk ngëm yàlla al a te wóor alladi mooy ka nga xam ne te mu nekk yu naf fi du exécuter kese di def maa umira bi lañ ko digal na ko defal lii la lañ la wóoloo ba jox ko sa loxo dañoo bëgg nag nga dépenser ko foofu waaw wala nga garder ko ba kere ñu koy soxla duñ la ko laajee na nga ko mais di la ko laaj nga naan may leen ma ba suba xanaa dafay newatu may leen ma ñaari weer <laughs> yéen moom xam ne ñàkk ngeen waaw mu ne moo tax fa yu'tihi kii exécuté ma bii liñ ko digal fa yu'tihi mu joxe ko kaamilan muwaffiran tayyibatan bihi nafs fañ ko wax dugal fa alal bi yow dañ laa wóolu jox la zakat yi parce que fii zakat yi bu dee ci réew yi ñu nekk ak ay Sénégal Sénégal sax mën nañ ne imaam bi wala koo xam ne ku taxawu place boobu léegi mën nañuy dajale mbiri di ko jox mais loolu même ak nag fii mais amatul foo xam ne dañ naan euh, nguur gee koy dajale yow ji wóolu la parce yaa fiy jàngale diine gaa yi ne ah wóolu nañ la kon nag euh, suñu zakat yi nañ la ko jox gaa yi di collecté zakat yi di la ko jox xaalis yi walla mille euros yeeg yooyu walla bés bu li sa bakkan bu bëgg alal ji <laughs> bés boo nee ci waaye man téema ciy jël alors que amoo ci àq waaw loolu benn affaire amoo ci benn àq yow bokkoo ci ci ñu ko war a jël yow bés boo fi ñëwee waaye xaaj ko ci digg bi saa yi damaa am soxla quoi waaw sama oto bi ma waroon a jënd sa lii ma ci manque nga dóor ko ci yow moom wóolu la jox la alal ne la demal jëndal ñu mbir saa nga dem gaa yi comme que yow loo yi ci bëgg jënd daa bari moitié prix lañ la koy jaay nga ñëw waxoo ko nit ñi jël moitié xaaju la des nga damm ko sa poos ñëw wan gaa yi facture boo xam lépp nga jënd lépp nga fay waaw amoo droit alal jooju noonu buñ la ko joxee rek leen a war a dangaa wëri ñëwaat ci ñi la yónni woon ne ah, mbir ma jarul lool ndax Urwa al la defoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko diinaar hein ne ko demal jëndal mam xar mu dem jënd ci ñaari xar indaale ko dinaar mooy comme si ma jox la cent euros jox la dix mille euh, cinquante mille francs ne la demal jëndal ma cim xar waay nga dem yow indil ma ñaari xar ak cinquante mille waaye ah sa waay ñu deme ni koo ko parce que dafa dem jënd <laughs> dafa jënd ñëwul rek jënd euh, comme mu jël dinaar bi jënd ci ñaari xar daa jël dinaar fexe na moom ba négocier ba am ñaari xar waaw léegi bi ñëwee am ci ñaari xar jël benn xar mi jaayaat ko dinaar ñëw indil yonent bi alayhi salaam am xar ak dinaar yonent bi alayhi salaam ñaanal ko borom bi barkeel ko ci ab ab ab njaayam safhatam waaw ba moo tax moom yonent borom xam-xam yi naan rahmatullahi moo tax ñépp bëggoon ak ku collaborer woon ak moom dangay barkeel da am alal naan moom moom suuf sax bu ci investir ay xeer sax day day day day day day gañe waaw ndax lan buuri kan gisoon nañ te jàll leenu téere bi eh, ñaar ñi nga xam ne albayaani ñi jaay ñoom ñaar ki jaay kiy jënd ñu ngi ci xiyaar fekk daal di wu ñu tàqale ko bu ñu dëggalee ah wax dëgg te wax loolu mooy boobaa borom bi dina barkeel seen seen seen seen bay seen jaay te jënd la mu marchandise am am ka jaay alal jën ci am waaye bu dee dañoo nëbb waaye in katamaa nëbb mbir yi waxuñu dëgg vice bu ci am wala yow yu mel noonu ba pare wax lu amul kooku moom borom bi day effacer barke ba nga xam ne mooy am ca yow bu dee ci jël marchandise mi moom la du la jariñ doo ci am barke bu dee nag ka nga xam ne mooy ki jaay alal ja nga yor yow mooy dee mu naaw doo ci am barke kon nag mu ngi noon hmm? mu ne kon fa yutihi yow buñ la wóoloo alladhi yunaffidu day exécuter ma umira bi liñ ko digal fa yutihi mu jox ko kaamilan mu mat sëkk muwaffiran mat sëkk kaamilan mat muwaffiran waaw mooy du amul benn fel sëkk tayyibatan bihi nafsu bakkanam tey ci du ko joxe mer voilà voilà da ngeen wóolu lii mooy lana déet ko moom bi c'est quoi xanaa wóolu ngeen ma ne sa yow kay lañu war a laaj c'est quoi pourquoi cette colère là ah pourquoi cette colère lu tax ngay mer lu ci nekk dañ laa dénkoon ñëw ne la léegi liñ la dénkoon lañ soxla wala boog est la nga yóbboon lañ bëggoon nga defal ñu contrat bi waaye woo wan ma dañ laa joxoon kër goo xam ne moom nga may liggéeyal États-Unis laa nekk di la yónnee rek mais en ana facture yi loo ciy mer an lii yéen nii day mel ni wóolu wóy ngeen wa non mais saway <laughs> mais facture wolof moom san f san vërien diina li ma benn mbokk waxoon <laughs> mbokk mi nee na ma saa yi ne demee Sénégal gars ba mu demee yu mel noonu dem jëndi benn ki ànd ak xaw ma waa ji yëgul ne wala bu mécanicien wala yu mel noonu magasin bi ñu doon jëndi affaire bi xamuñ xamul ne woon ne moom moom moom affaire yi kii ab surgam la bi <laughs> ñu ñëwee ku jënd ba pare commerçant bi ne ko lu ma lay defal ci facture bi yaa ngi ci imagine te lii may wax moom ñu ne Sénégal ak ñi dund lii du lu bees xam nañ ne noonu lay deme waaw mooy cinq mille francs la la ko jaay ah waaye mu laaj la nan laa lay bindal ci facture bi est loolu laaj la est ce que waroon na laaj loolu déedéet waaye dëng la ak dëngati parce que ñooñu jubaluñ day jugg ci xadis yi ñu waxoon sàng albayaani léegi nag bu laajee lool waa ji jamais mu bindal ko cinq mille euros cinq mille francs déedéet danaan ko defal sept mille wala defal dix mille bu ko defee mooy facture bi cinq mille la jaay dëgg-dëgg waaye facture bi dix mille la ci def yow nag bu dee nañ la bu ba la bu yàgg moo tax bari na ñoo xam ne noonu lañ leen nax gars yi dañ naan gars yi ci boppam dañuy toog di ko waxtaan waaye ngaaka bi mu doon dof bi mu doon bàyyi ko rek mu naan facture <laughs> xamul lu mu def <laughs> naa ko utali facture waaye dinaa ko ray de <laughs> wala iyaazu billaah comme bu ñuy nit noonu dañ koy waxi seen diina i tay ma gor tànkam yi mu naan may facture facture la soxla naa bu demee noonu gis nga dañuy multiplier affaire yi gis nga li ñuy tuumaal nguur géeg ñu nekk ci nguur gi ndax ay surfacturation la ñuy def bu ñuy changer seen seen seen seen seen chaise yeeg seen seen seen ustensiles yi nga xam ne ñooy nekk ci ministère des yooyu kuddu yi ma daanaka luy jar fukk gaa yi la ñaar fukk loolu la ñuy déclarer hein ndekete yoo mbir mi demewul noonu c'est pour se sucrer sur le dos des gens du contribuable sénégalais wala yi nga xam ne mooy pays boobu loolu dama ne da ngeen a yab gaa kese waaye loolu kese la ñu bari ñu dund ci société bi waaw waa ji dañoo dem ñu dem <laughs> commerçant bi ne jaay leen ba pare ne waa ji la laa lay defal facture bi nee ma ne lool mooy la waa ji waa ji xam naa notion boobu da koo fàtte woon a leeral commerçant bi ne ko ah waa ji wala waa ji may liggéey moo moom laay àndal sa waay attention de bu ma laaj yooyu ah yow buñ kiiwee rek bindal liñ kii mu jeex leer na ma ne bu xamoon ne bu bu bu fàttewuloon lool dina ko teel a waaye alerte wu ko mooy yàlla bu lay weer commerçant bi na ko wala jaay ne ko ñaata ban lu ma lay defal ci facture bi mais luy loolu lu tax ñu ciy def leneen lu tax sax question bi mu xam ne kon ndeketee ah kon mooy loolu ñooñu yëpp kenn wóoru ci waaw mais mooy ki nga xam ne day exécuter maa umira bi liñ ko digal fa yu'ti fa yadfa'uhu mu joxe ko ila alladhi umira lahu bi teñ ko digal ne ko jox ko ko mu jox ko ko. lii de dañ laa jox cinq mille euros yi jox ko diw wala ñoom diw wala association diw da nga fexe ba jox leen ko te boo leen koy jox bu ci dara mànk waaye bi tayyibatan bihi nafsu mu teey ci bakkanam mooy da koy def ak gërëm da gërëm mu neex ko xam ne ci jaamu yàlla la nekk dimbali ay mbokkam la waaw lii ak tamit le fait yàlla mi nga xam ne moo ma xéewale ba def nit ñi wóolu ma ba may jox alal ju toll nii wala dénk ma lu toll nii ci seeni bien ngir ma leen koy gérer da nekk Sénégal sa frère yu bari nekk États-Unis wala Europe wala feneen ak feneen wala Chine wala Maroc ñu wóolu la ci seen chantier yi ngal la waay li tax ñu wóolu la na nga ko respecté bul def ay surfacturation bu fi nekk di leen laaj yoo xam ne demewul noonu wala ñu jox la alal bi nga koy defe say nga ciy noose di ci faje say soxla di leen gëmloo que ne tout le temps affaire bi des na non affaire yi feer bi dafa yokku temps yi alors que yokk na waaye moom lan ci yokku ne moo yokku la muy wax wuute nag yokku bi am ngir am ci ay meet lu muy lekk wal iyaazu billah loolu safara la soxtu la ci yow waaw waaw wal iyaazu billah kon nag mooy nit kii yëpp foofu rempli yii yëpp ngir mu am lu yonent ma ne saa saa waraw nekk koo xam ne dencukat la way ngëm yàlla la way wommatul yàlla la al amin la ko wóor la di exécuter di def rek li nga xam ne moom lañ ko digal ca lañ ko dénk waxoon nañ la bu alal waaw ñu dénk la ay gone boo ngir nga jàngale leen gis nga nga nekk fi di tappale yow bu jàngale jotee yaa ngi ci sa téléphone di bind ay texto di lire ay message di yónnee woon ay mbir di def noonu ba temps bi jeex xale yi jànguñu waaw walla nga nekk fi di meubler temps bi di waxtaan lii wag kesew kesew ak nangam nangam di laaj laaj looy mbir ba temps ba jeex nga ne non c'est temps bi dafa kii quoi yow xam nga ne yow doo am indi wóoroo de waaw waaw professeur nga ci université bi ngay tappale rek wala euh, euh, euh, primaire bi wala collège wala lycée bi ngay tappale xale yi dañu ñuy wàgg ci noonu dem du ñu am benn niveau parce que yéen yow yaa tax ak ñi mel ni yow te loolu wallahi lii kese kese suñu société bi saway ku ci nekk fa nga ne yaa ngi saboo boo xëyee daanaka wala yaa ngi willa moo tax gis nga gis nga ji <laughs> moo tax nag ñooñu ñëpp wax bokkuñ ci. non xaaju bi bokk waaw boo tax yeneen tubaab saa saa ne nga xam ne day jëfe kon wu denckat nekk jullit wommatu ci ndigalu boroomam pas ndigalu keneen al aminu wóor di joxe rek di exécuter di def li nga xam ne moom lañ ko digal joxe ko du ci fell dara ba pare xelam xolam teegi waaw bu koy def da ciy ànd ak mbégte waaw tayyibatan bi nafsi yad fa yadfa'uhu mu jañ joxe alal ji ila alladhi umira lahu bi kañu ko digal waaw bu ñëw ñu ne ko joxal sàmba mu dem jox ko demba joxal astu mu dem jox ko nogoy déedéet yow ba léegi même bu dee garde woon nga alal bi yow de yow àggoloo seen bi àggut defoo lépp te dangaa war a àggale lépp critères yëpp ngir nga mën a am yonent bi saa saam bi wax mu ne kooku ki def lii ahadul mutasaddiqayni bokk na ci ñaar bi nga xam ne ñoo sarax gis nga kay saraxe génne zakaatam wala saraxam jox la wóolu na ne la joxal ma ko nit yóbbul ma lii sàngam wala yow yow yaa dina xam ñi ñi ñàkk ak jox ko kooku nga def lii wóor def nii def ko ni ko war a def kooku noonu yow bokk nga ci kenn ñi sarax mooy ko joxe yow da ngay am payooru ko joxe waaw waa ji la jox alal yi yow du yow yow laay cosaam alal yi mais yow ci ci chaîne bi nga bokk yow bokk nga ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñi nga xamante ne ñooy ñi saraxe moo tax mu ne muttafaqun alayhi mu ne léegi na ñëw mutasaddiqay mu ne wa fii riwayatin alladhi yuqi ma umira bi waaw xam nga dana fii fa yu'tiyahu fa yu'tihi kaamilan mu ne am na ci riwaaya boo xam ne dane alladi ki nga xam ne yu'ti day joxe maa la nga xam ne umira bihi moom lañ ko digal waaw day joxe loolee hein eh? loolu am na ci riwaaya yi waaw te loolu mooy xadiisu imaam al Buxaari bi kitaabul wakaala baabu wakaalatil amini fil xazaanati wa nahwiha foofu mu ne Seydina Abu Musa radiyallahu anhu mu ne al euh, euh, yonent bi alayhi salaam neen alxaazinu al-amiinu alladhi yunfiq wa rubbama qaala alladhi yu'ti maa umira bihi kaamilan muwaffaran tayyibun nafsuhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqayni voilà foofu kon riwaay boobu mooy imaamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi moom moo ko indi foofale te naka noonu imam Muslim it indi na ko ci kitaabu zaka baabu ajri al-xaazin al-amiin wal mar'at idaa tasaddaqat min bayti zawjihaa foofu annahu qaala innal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam innal xaazina al-muslima al-amiin alladii yunfiqu wa rubbamaa qaala yu'tii maa umira bihi fa yu'tiihi kaamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu fa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqayni léegi nag kon mooy alladi yonki day joxe ma umira bi lañ ko digal mu ne wa dabatu al mutasaddiqayni mu ne takk nañ nag mutasaddiqayni au lieu mooy mutasaddiqayni bi fathil xaafi mooy xa ah maa kasri nuuni nuun bi mooy xay ni ni ni nuun la ni ala tasniya mooy def ko ñaar mooy ñaar ñii saraxe mooy kay saraxe ak ci koy jottali yow kay jottali day am payu kay saraxe mu ne loolu soloo nañ ko noonu takke nañ ko noonu waane wa aksihi ak contraire am mooy alal jam'i mooy ahadul mutasaddiqiina waaw wa kilahuma sahih mu ne ñaar yooyu yépp dëgg na dëgër na yu wér la mooy la mooy soloo nañ hadith euh, euh, bi ci kene ki def li ahadul mutasaddiqayni comme niñ ko gisee yi moom kenn la ci ñi ñaar ñi saraxe waaye soloo nañ ko ci ahadul mutasaddiqiina kenn la ci ñi nga xam ne ñoom ñooy saraxe mu ne yooyu yépp nag ñoo wér kon xadiis baa ngi noonu lëkkaaleem kon mooy ki nga xam ne sax yow joxe woo mais yow dépositaire nit ñi dañ laa wóolu di la jox ngir nga des fois amuñu jotu joxe euh, dem di ko joxe waaye des am nañ jot bi mais xamuñu ñu ñu ko war a jox ndax miinuñu nit ñi yow mu wóolu la jox la ngir nga joxe loolee sarax boobee wala lu baax loolee muy joxe loolu yow moomu sax dimbali ko ci lool xamal ne yiw boobu nga ko dimbali ba dexal ko ko borom bi nee na yow am payam moom waaw kon baabun fi taawuni alal birri wa taqwaata lii moom la borom bi doon wax wa taawunu alal birri wa taqwaata bu leen eh, dimbali wonte ci li nga xam ne mooy al ism wala udwaan kon nag al muslim nee na muttafaqun imaamu muslim ak imaamu buxaari ñoo ko solo na ko noon al imaamu ahmad ak al imaam abu daawud as-sijistaani rahmatullahi alayhi imaamu muslim rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci kitaabu zaka indi na ko ci ñaari bërëb baabu ajril xaadimi qaala kon euh, euh, wala nañ jël bële nañ jël bi nga xamante ne moo nekk ci kitaabu zakat ba léegi waaw euh, benn la benn la waaw mu ne kitaabu zaka baabu ajril xaadimi al amin wal mar'atu idha tasaddaqat min bayti zawjiha mooy ñaari riwaay yooyu buñ ci jël rek daanaka moom ñoom benn lañu bële Euh, beneen buntu la baabu ajril xaadimi hadis mille quatre cent trente trente huit bi hadis mille mille vingt trois kon mu ne haddathana Abu Bakr ci kitaabu zaka baabu ajril xaadimi al amin waaw wal mar'a loolu nag góor a jigéen a ci yam ki ñu wóolu jox ko xaalis wala jox ko lu mu war a dénkaane lu mu war a joxe kooku góor a jigéen a ci yam ku ci mel nii loolu ngay am mu ne haddathana so eh, daal dinañuy ah, imaam Bukhari la góor a jëkk a wax si ndax moom mooy moom moo jiitu mooy sëriñ bi mooy ki gën a màgg te mooy sëriñu imaamu muslim kon nag te moom la ñuy jiite ndax yeneen maay sax sax moo wax nañuy kabbir kabbir loolu la waxoon ñoom mu wax mu <laughs> ah ne leen mu xayisa euh, kabbir kabbir bañ jógee xaybar euh, am kuñ fa ñu faat fa seen ko kenn ki nar a wax mu ne ki gën a ndaw bu nar a wax mu ne ko kabbir kabbir mooy bàyyi ki gën a mag wax waaw te kon nag mu noonu kon nag mu ngi noonu kon ñu ne kon imaamul Buxaari rahmatullah alayhi kon moom indi na ko ci ay bërëb yu bari léegi nag eh, ñetti bërëb yu wute léegi kitaabul <coughs> eh, ban moo gën a niroo kitaabul voilà nañ jël benn rek euh, après comme ça ñu gaaw ñu mën a avancer insha allahu taala mooy kitaabu zaka baabu ajril xaadimi mu ne haddathana muhammad ibn al-ala abu kurayb al-hamdani al-kufi rahmatullah alayhi sëriñu waa kutubu sitta ñoom ñe mu ne haddathana abu usama mu ne ñu nekk moom abu usama di hammad ibn usama ibn zayd al-qurashi an burayda an burayd ibn abdillah mu jël ko ci burayd ibn abdillah ibn abi burda mbokki ah, ibn abi musa al-ash'ari al-kufi rahmatullah an abi Burda moo ko jëlee bu yàgg dañ ko gis Burayd mi ne mu jëlu ko ci maamam ba ci baay Abdullah mais bu abi Burda muy abi Burda inna abi Musa nabi Musa mu jëlu ko ci Seydina Abu Musa al-Ash'ari nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-khaazinul muslimul aminul ladhi yunfizu wa rubbama qaala yu'ti ma umira bihi kaamilan muwaffara tayyibun bihi nafsuhu wa yatba'u ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqayn kon loolu la imaamu al-Bukhari rahmatullahi alayhi noonu la ko indi al imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhi mu ne haddathana kitaabu baabu moom it hmm, eh, imaamu Muslim rahimahullahu taala baabu ajril xaazinil amiin wal mar'a idaa tasaddaqat min bayti zawjihaa mu ne haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Abu Aamir al-Ash'ari ñii ñëpp gisoon nañ leen Abu Aamir Abdullah ibn uh, Barrad uh, ibn Yusuf Abu Aamir al-Kufi al-Ash'ari moom mii lañ gisoon ma Abu Bakr ibn Abi Shayba gisoon nañ wa ibn Numayr moom mi gisoon nañ Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamdani moom it al-Kufi rahmatullah wa Abu Kurayb Abu Kurayb moom gis nga Imaam al-Bukhari ci moom la ko jëlee mooy Muhammad ibn al-Ala Isa ibn Kurayb al-Hamadani kulluhum ñooñu an abi Usaama moom it gis nañ ko sànq Hammaad ibn Usaama ibn Zayd al-Qurashi abu Usaama al-Kufi moom tamit qaala abu Aamir sama sëriñ bi man Muslim imam Muslim abu Aamir moom al-Ash'ari moom dañu ne haddasanaa nettali abu Usaama qaala mu ne haddasanaa Burayd ñu ñëpp gis nañu an jaddi mu jël ko ci maamam di abi Burda an jaddi abi Burda an abi Muusaa an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala inna al-khaazin al-muslim al-amiin alladhii yunfidu wa rubbamaa qaala yu'tii maa umira bihi fa yu'tiihi kaamilan muwaffaran tayyibatan bihi nafsuhu wa yadfa'uhu ila alladhi umira lahu bihi ahadul mutasaddiqayn kon affaire baa ngi noonu kon lii mooy li nga xamante ne ni ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna ci euh, benn ci riwaaya imaamul Buxaari bi euh, kitaabul ijaara <coughs> kitaabul ijaara foofu alxaazinul aminul ladi yu'addi ma umira bihi tayyibatan nafsu ahadul mutasaddiqina voilà kon mu ngi noonu kon ci kaw nii ci la eh, li nga xam ne mooy bunt bi daal di jeexe walillahi alhamdu wal minna dimbali wonte garab gii ci tool nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ja'alna allahu minhum mooy ci dimbali wonte ci li nga xam ne mooy yiw ak taqwa yal nañ ci borom bi saxal kon nag garab gaa gi noonu bii di ñëw insha allahu taala ba léegi ci tool bi ñu gis beneen boo xamante ne nii garab beneen chapitre beneen bunt boo xam ne ci tool bi beneen garab boo xam ne moom la ñu al imam an-Nawawi hafidahu ja'alahu Allahu min al muttaqin al abrar alladhina